ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu nikaax wala axkaamu ziwaaj muy àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu euh, mariage ci lislaam euh, defoon nañ tuur bi nag walillahi alhamdu wal minna euh, gisoon nañ ponki mariage gisoon nañ àtte yi mariage ci lislaam waaye it <coughs> gisoon nañ yi nga xam ne charte yi nga xam ne c'est des conditions sine qua non ay charte yoo xam ne par force mu euh, <clears throat> muy condition yoo xam ne il faut mu am bala mariage bi mën a am ginnaaw loolu gisoon nañ ay charte yoo xam ne bokkul ak yooyu mais yu ñiy sëy les futurs époux di teg kenn ñi kenn ki di ko teg keneen ko wala ñoom ñaar ñi yooyu yëpp gisoon nañ ko gisoon nañu fi ay masala tamit yu bari yoo xamante ne nii yoo xam ne yëpp day jëm ci wàllu euh, loolu ginnaaw charte yi gisoon nañu tamit façon mariage yi nga xam ne baaxuñu voilà façon mariage yi nga xam ne mariage bu mel noonu baaxul euh, gisoon nañu ginnaaw loolu gisoon nañ àq yi nga xam ne ñoo xew ñoo am nga xam ne jëkkër gi da ko yoreel jabaram jabar gi tamit yi mu yoreel jëkkëram ak yi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk foofu lañ yemoon jeexaloon nañ ko ci jotaay bii weesu tey ñu ne woon ñu war a gis li nga xam ne moo jëm ci wàllu céetal muy alwalima alwalima euh, mooy céetal premièrement euh, moom lan lay tekki euh, ana la baat bi jóge ndax am na ay boroom xam-xam yi dañ koy traité ne ci al walama la jóge wal mu bokk wal mu al mu dañ ne alwalimatu mu ngi jóge ci alwalmu te alwalmu li muy tekki ci arab mooy aljam mooy boole mooy le fekk ngay nit ñi di dajaloo mooy ak dajaloo euh, fii nag liñ ci jublu mooy ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy ñooy dajaloo ñooy ñooy daje voilà noo tax ñu tuddee ko noonu mooy daal ak dajale ñaari mbir yoo xam ne dañuy daje wala ak dajoo aljamoo loolu mooy étymologiquement loolu lay tekki waaye lan lay tekki ci arab mooy ginnaaw loolu loolu lay tekki mooy ak daje ak daje ñaari nit wala ab mbooloo ah, moom nag dafa mujj di ah, buñ ko waxee bu ñu ko joyalee ñu ngi ciy jublu ñam wi nga xamante ne nii moom lañuy togg pour ciit bi pour séet gi pour séet bi voilà mooy taamul taamul ursi ah, mooy alwalima mooy li nga xamante ne nii eh, plat bi ñuy togg pour ciital pour séet bi loolu noonu mais nag bari na lu muy tekki leneen mais bu ñu ko jooyalee laa la wax euh, loolu lay tekki ndax est-ce que loolu rek lay tekki dañ ci wute imaam yi ak Shafi'i yi am nañ benn définition yom bu gën a large lii waaye li nga xam ne mooy li gën siiw bu ñu waxee alwalima liñ ci jub mooy ñam wañ nga xam ne moom lañuy togg ngir euh, sëy boobu am euh, bu ñu xamee loolu muy ne du façon arab arab yi la mooy arab yi dañu am euh, ay tur yoo xam ne moom la ñuy tudde plat yi ñuy togg façon plat yi ñuy togg occasion ndax occasion bu xew bu dee ne céet la ah moom dañ koy tudde walima wax naa la nag walima am nañu ne ginna large loolu am na ñu ne par exemple bu ñu xarafalee xale yi bu bés bi nga xam ne ci lañ njulli yi di pare mooy seen loolu ñuy ñuy feeti bés boobu loolu dañ koy tuddee am na ñu wax loolu ci euh, langa ah, ci euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye imaam Ibn Abdul bar ak ñooñu dañu ne ñoom loolu mooy li nga xamante ni nii euh, moom la boroom xam-xam yi daal di dëppoo ko ne walima moom li muy liñ ci jublu mooy ñam bi ñuy togg bu nga xamee ne dañoo may ay nit voilà loolu la imaam ibn abdul bar daldi toxal ci waa ahlul lugha te loolu jële nañ ko ci xali al xalil di xalil ibn ahmad al farahidi mu siiw moomu mooy ki teg ilmul arud ilmul arud di jëm ci eh, ni ñuy tege métrique yi ñuy teg pour defar ay la versification en mooy xalil bi imaam xalil pas xalil bi nga xam ne mooy bu siiw bi ci Maalik yi non non kii imaam xalil bi bokkul la kooku xalil ibn Ahmad al-Farahidi voilà kii mooy luxa bi bu mag boobu euh, boroom xam-xam bu mag boobu di imaam xalil moom jël nañ ko ci lool mu ne moom loolu la wali may teg léegi nag arab yi kon buñ ñëwaatee ci liñ doon wax. bu dee ne ñamu céet la dañ koy tudde waliima ah bu dee ne loolu mooy bu njëkk bi bu dee ne ñam la boo xam ne nag pour ay njulli la mooy ñoo xamante ni nii dañoo bon ay dañ leen xarafal ba pare comme xale yi buñ leen xarafalee ba pare ah, lii nag may wax nii boo demee ci ah, imaam ah, alqaadi Iyaad rahmatullah alayhi moo ko toxal imaam an-Nawawi tamit daal di ciy topp indi waxam ji daal di koy toxal euh, bu imaam alqaadi Iyaad rahmatullah alayhi ne affaire yi huit façons euh, ay plat la yoo xam ne arab yi dañ koy tuddee dañ leen wutal ay tur yu ñu jagoo selon lan la kon ginnaaw bi ñu gisee ne bu dee ceeb ñamu ceeb waliima lañ koy tudde bu dee ñamu koo xam ne ñu ñu xarafal la ñooñu al i'dhar lañ leen di woowe al i'dhar lañ koy woowe bu dee nag koo xam ne day dooru juddu mooy ñamu mooy li ñuy togg bu ngénte li ñuy wolof yi naan euh, moom ñu ngi koy tudde aqiqa walla aqiqa al aqiqatu loolu mooy pour ki nga xam ne pour ci la voilà ah bu dee nag ah arab yi lii nag ñu ngi wax ci xam nga yi yenn yu bari ñun am na ci yoo xam ne ñun ñun en tant que mooy suñu réew wolof yi xamuñu ko mooy duñu ko def mooy ah bi ci tegu par exemple mooy ah, ñam bi nga xam ne moom lañuy toggal ku dóor a wasin bi ñuy togg pour feete bés boobu noonu kuy dóor wasin nga xam dañuy kontaan ak tamit jigéen goo xam ne mucc na wasin na ba mucc door am doom ñam bi ñuy togg ci bés boobu ñu ngi koy tuddee tudde alxursu su léegi nag bu dee nag ñam ki nga xamante ne ñam bi ñuy togg pour ki nga xamante ni day dafa jóge voyage koo xam ne dafa comme mu ñu ne waa ji eh, waa ji de am gan ñu nekk ay ñoo xam ne ndakaaru la nekk ñëw ñëw ñëw kajoor ñu kontaan ci moom kontaan di ko ganale comme ñoom niñ ko mane rek war a dëkku dëkku kaw yi ñoom loolu ñu lu ñu man la mooy dangay dem nii rien que pour rek ñu rendil la ab gàtt alors que loolu bariwul ndakaaru luñ koy def mais ñoom moom moom moom loolu booy boo boo mooywul booy axe commencé nañ minimum ganaar la ñuy rey wala ñu reyal ab ab bëy wala ñu reyam xar loolu nag ñuy defal koo xam ne dafa tukki ba ñëw loolu la ñuy tudde naqi'a naqi'atun a naqi'atu ndax mu ngi jóge ci comme que voyage yi en général surtout jamono yooyu mooy da poussière voilà léegi ci loolu an naql waaw wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadha fal mughiraati subha fa atharna bihi naqa fa atharna bihi naqa naqa mooy al ghubaaru mooy poussière bi suuratul aadi wal aadiyaati dabha fa atharna bihi naqa ci moo boobu nag la an naqiatu comme que waa ji kuy voyage yi da ngay bari ah, surtout loolu nga xam ne désert bi ngay dugg jóge fii poussière ñam bi ñuy toggal kooku nag ñëw jóge voyage moom la ñuy tudde annaqi'atu muy cinquième bi ah léegi nag mu am beneen muy sixième bi mooy ñam bi ñuy togg pour koo xam ne day dalal kër gu bees dafa dafa tabax këram wala mu toxu luy fenn foo xam ne dafa dafa jóge fenn dem luy ji fenn léegi nag ngir feete loolu sant ci yàlla lii nag bu dee julli la xam nga li affaire mooy arab yi noonu lañ doon def même avant l'islam yi yu ñu xamoon la mais bu dee julli ñi nag yow nag yii yépp neewuñ ne boo ko defee noonu baaxul de mais boo ci bëggee ab yool def ko ngir yàlla voilà yi nga xam ne ñam bi ñuy togg comme kuy door a sanc sanc bu bees dal di invité nit ñi euh, ñu ñëw ñam boobu muy togg moom la ñuy tudde alwakiiratu alwakiira alwakiiratu mooy ñam bi nga xam ne moom lañuy ñuy togg pour koo xam ne day dalal sanc bu bees mooy day kër gu bees goo xam ne moom lay dalal daa dëkk dëkk bu bees moom mu daal euh, togg ñam ba muy togg lañ naan alwakiiratu euh, léegi nag mu am beneen loolu mooy sixième septième mooy ñam bi nga xam ne moom lañuy togg bu dee ne euh, nit ki musiba da koo dal mooy bu dee musiba da koo dal comme ay duj walla yu mel noonu duj am ñam boobu ñuy togg euh, moom lañuy tudde lan alwadimatu alwadimatu mooy ñam bi ñuy togg alwadima moom lañuy togg bu dee ne dëj nit koo xam ne dafa am dëj eh, ñam bi ñuy togg mooy alwadima eh, boobu ci musiba bu ndaw bu waaji wala gaay bu leen musiba dalee ci leen koy togg nit ñi mooy ñu dañ fay ñëw léegi nag moom moom lañ gën a miin ci wolof yi ginnaaw ay ngénteeg céetal ak Euh, ñoom bii moom ak ba tamit bu njulli njulli boobu it xam nañu ah mu des surtout suñu mbokk joolaay xam nañ ko bu baax surtout ñoom ñi dugg ci lël yi ak séeréer si di néegub góor yooyu ngay gis nañ koy feete après ñam ba ñuy togg nag euh, ci occasion boobu moom la ñuy tudd al i'dhar al i'dharu léegi bi mujj mooy huitième bi boobu mooy ñam bi nga xam ne moom lañuy togg ci pour comme invité ay nit rek comme invité ay nit euh, comme nit ku toog daal di invité ay gaayam voilà bu ngeen mënee ñëw bon samedi soir ngeen ñëw reer ci kër ga comme lu mel noonu loolu nag lañ naan al maduba comme buñ naan man de dañ maa invité ci madubatu fulaanin dañ ma invité ci nit moo ma invité ngir ma ñëw bon boire les euh, tubaab moom boire un verre euh, le pan euh, xaw xaw ma si ni koy waxe mais ñun mooy dañ laa invité noonu voilà ah léegi loolu kon mooy yi nga xam ne ñoo jëm ci façon lekk yooyu leer la day tax boo ko xamee yow léegi boo gisee gisatee ñu naan diw dañ ko invité ci al inzar lañ ko invité nga ne ah inzar inzar inzar nga xam ne ah voilà sama mbokk arab bi wala li ma gitleer ci téere bi loolu lañu loolu ci jublu an naqi'a ma ne ah kooku kon daa am ko waajoo xaw a juy dooru jóge voyage al maduba mooy invitation normale al maduba noonu ñu invité la ñëwal jaar kër ga man ngeen a añ si man ngeen a reer si ngonnal si leen mais ngonnal ngeen ñëwaale bu kenn reer nag seen kër léegi nag ginnaaw bu ñu xamee lool ñun fii li ñu fi soxla mooy la alwalima kon mooy ta'amul ursi loolu mooy euh, ñamu ji ñuy togg kon pour li nga xam ne mooy euh, mariage léegi mais lan mooy àtteem lan mooy àtteey ñam boobu noonu ñuy togg di ci invité nit ñi léegi laaj bi mooy est-ce euh, mooy nit koo xam ne dafa dafa takk soxna ba pare est-ce que moom def li nga xam ne mooy céetal li naan céetal ci wolof loolu dafa nekk farata wala déet wala sunna la wala lu ñu sopp rek la wala dañ koo sib wala dafa xaraam loolu dañ naan la sunnatun muakkada la mooy sunna la boo xam ne bu ñu feddali la loolu moom la waa jumhuurul ulamaa wax am na nag yeneen wax yu ne boo xam ne diñ ko jële ci imaam Maalik ak imaam Shaafi'i euh, muy benn wax la buñ wax wax la nag buñ jële ci imaam Maalik ibn Anas rahmatullah alayhim ak zaahiriyyi rahmatullah ala al ñoom ñu ne loolu farata la mooy céetal farata la euh, léegi ñoom euh, ñu ne yéen waa jumhur yéen waa jumhur lan mooy wane ne yéen bon du farata yéen na ngeen ne dañ koo sopp ñoom ñu ne yonent bi aleyhi wassalaam ci xadiisu seydna anas ibn malikir radiallahu taala ci xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixayn imaam anas ibn malik rahmatullah mu ñu fay nettali benn xadiis boo xam ne dafa doon nettali céetatal gi nga xam ne moom la yonent mi aleyhi salaatu wassalaam bi muy céetal seydina na Zaynab di Zaynab bint Jahshin radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne ah fekk mu doon nettali li njëkk wàcc après mooy bi muy wax affaire xijaab ak yooyu aaya xijaab yi mu wàcceeg yooyu mu ne asbaxa xadiis bu gudd la mu ne asbaxa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam biha arusan ay di Zaynab mu ne fa da'a al-qawma fa asaabu min at-ta'aam thumma xaraju wa baqiya rahtun minhum 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila aaxiri al-hadiis ñu ne liy wone ne loolu sunna la bu ñu sopp ndax yonent mi alayhi salaatu wa salaam da koo def Seydina Anas mu ne radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu xëyee asbax léegi après lii nii dañuy indi ci laaju mais ban heure lañ koy def wa mooy mooy mooy togg googu noonu mooy ciital ban heure la après dinañ ñëw ci lool mooy bii dañuy asbax dafa xëy annabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi mu takkee sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu ta'ala an ali Jahsh gisoon nañ leen de ñoo Abu Ahmad ndeysaan ak ñoom Abdullah ibn Jahsh ñuñ génne woon Makka seen kër ya kenn newatu fa ba Abu Sufyan ànd ak ñoom Abu Jahl romb fa Abu bon Abu Sufyan ak ñoom ay al-Abbas fekk temps yi moom mu ngi woon Makka foofu Abu Sufyan di di gaay di di di di di di di yéemu ne lu ñuy rëccu lu fekk xoolal kër waa Banu Jahsh bi rek kenn newatu fi buntu yi tëju na bunt yi dem na bay ràpp bi yàqu kër goo xam ne kenn picc yi rekk nga fay dégg ci abu jahlin ne al abbas hé yow lii nii yépp jarul ñu nekk fi ñun di rëccu dara lii yépp doomu frère yow sa doomu frère bi moo fi indi désolation bi yépp moo ko fi muy waa ali jahsh zaynab nag moomu di bint jahshin yonent mi alay saar saam di mu ko dencee sëy naanas ne dafa xëy yonent mi alay saar saam xëy biyaa arusan nekk koo xam ne muy kuy séetal léegi fa daal ma fa asaabu min at-ta'am mu woo ay nit léegi ñu togg ñu daal ñu defar lekk en tout ñoom ñu daal di ciy lekk euh, léegi ñu ne loolu day wan ne loolu day wan ni euh, kon loolu sunna la yonent bi alayhi salaatu salaam daal dina koy def euh, woo nit ñi ñu daldi lekk woo ay nit ñu ñëw lekk ci loolu kon loolu sunna la alors que bu dee ni ñële la nu mu tudd ñiñ la wax léegi imaam Shafi'i ak wax jële ci imaam Ahmad ak li nga xam ne moom lañ soloo ci mooy mooy li xanaa bi mooy mënaan xanaa bi zahiri yi ñoom dañu ne affaire bi farata la léegi ñu ne la ñun fan ngeen ko teg ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax ci xadiis bi ne saxiixay ne Seydina Abdurrahman ibn Awf aw lim walaw bi ne ko céetalal même bu dee ne benn gàtt ngay rendi bis boobu ñu ne lii nag moom day wane ne farata la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam amarahu da koo jox ndigal taal amru yaqtadil wujub mooy ne sharia bu diglee digle gi day wane ne liy farata la fekk amul loo xam ne day ñëw di ko dindi di wane ne ah digle gi tey du farata jubluwuñ ci farata waaye lu ñu sopp rek la ñu ne fii nag loolu amu fi aw lim dafa leer aw lim la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ko yow Abdurrahman ibn Awf ba mu dajeek moom mooy ba mu céetalee mu gis ko ba mu ba mu takkee soxna mu ne ko aw lim céetalal euh, walaw bi sha même bu dee ne benn gàtt la euh, léegi ñoom ñu ne lii day wane ne euh, farata la boo ñu ne yéen léegi yéen waa jumhur yéen ah gaa yi zahiriya yeeg ñooñu li ñu wax niru na lu dëgëram ah. ndax yéen ñoom ñii lii ñu wax nii saway yéen lii ñu wax dafa leer de lii yonent bi aleyhi salaatu salaam moo digal Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom ñu ne euh, euh, dañuy tontu ñu ne non loolu tekkiwul ne affaire bi farata la ah. euh, ndax yéen zahir yi ak ñi wax seen wax dinañ ñëw ci beneen beneen laaj boo xam ne mooy est-ce wuyu wuyu ñu mooy yow ñu invité la ci ceeb farata la nga dem wala déet ñoom ñu ne euh, yéen zahiri yi ak ñi ànd ak yéen rahmatullah alayhi yéen da ngeen ne comme ñoom ñoom ñoom dañu ne ñoom zahiri yi moo di leen ñëw ci masala boobu mooy bi ñu wax sànk ñoom dañoo jàpp ne loolu farata la nga wuyu mooy ku ñu invité ci ceeb dafa nekk farata nga ñëw. léegi ñu ne comme que loolu farata la te yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ci argument yooyu ci argument yooyu que ne wuyu ji farata la wala déet mais ñoom zahiri yi am nañ nag seeni dalil te loolu sax mooy waxu jumhur ñu ne comme que yéen waa jumhur yéen ñi ci biir sax yéen am yéen d'accord ngeen ak ñun am na ñu bari ci yéen ñu d'accord ñun que wuyu wuyu ji mooy wuyu lan wuyu. ku ñu invité loolu farata la comme que kay yow wuyu bi farata la waaye la ngay wuyu kay daa fekk mu nekk farata boobu ñu ne ñoom waa jumhur ne leen yéen loolu ngeen wax waaye ñun am nañ saarif ndax àggale leen règle bi qaida bi ngeen utiliser àggale leen ko al amru yaqtadi al wujub illa idha sarafahu saarifun an al wujub ila an-nadb al istihbab sharia bu digalee day wane ne lii ñu digle farata la ba mu des bu amee lu ñëw daal di koy dindi beneen texte moo xam ci biir texte boobu buy wane buy digle wala beneen texte en dehors de texte boobu buy ñëw di wane ne ah la ñu digle woon fële ndekete doonul woon farata ndax daa am lu ñëw luy wane ne lii ku mu neex nga def ku mu neex nga bàyyi par exemple walla ko def ko moo gën waa jumhur nañu waaw kay ñun nag saarif bi mooy lan mooy ne ñam bi nga xam ne moom lañuy togg ngir ciit loolu noonu dañ ko lan mooy lan lan mooy cause bi mbégte gi nga xam ne moo xew ci diggante ñaar ñooñu ñu may moo tax ñu togg loolu nga xam ne bànneex a ko ëndi pour manifester seenu mbég ak tamit sant seen boroom ñu invité loolu nag le fait looloo tax waaye waaye loolu de léegi day tax nag loolu niroo comme façon yeneen ñam yi rek kon nag ci kaw loolu nag kon nag digal boobu ci euh, euh, ci lii lay nekk mooy loo xam ne lu ñu sopp rek la bon ñu ne leen bon yéen loolu nag ñu ne non te teg ci le fait que yeneen ci ma lay saabsaab ne. Euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu awlim walaw bi sha kéetalal même bu dee ne benn gàtt ngay ngay rendi ne ñun ñépp a d'accord yéen yéen yéen zahiri ak ñaande yéen yéen d'accord ngeen ne yéen céetal akub ak akub gàtt loolu du farata que ne yow céet gi balaa baax il faut nga ray gàtt loolu ñun ñépp jàpp xam nañ ne dëppoo nañ ne du loolu la ci jublu ndax yeneen ci wàllu saa céetal na ak xayis voilà céetal na ak xayis xayis nga xam ne. boo benn lekk la boo xam ne tàndarma la boo xam ne dañuy dindi nag saal bi mooy li ci dëgër ci biir dañ koy dindi euh, euh, euh, noyau bi dañ koy dindi ci biir dañ koy dindi daal di koy jaxase nag ak soow daanu meew mu moo xam ne boole ko ak ak yu comme yu ñu mooñ voilà ay soow lañ koy booleel daal di koy def ak ay boole ko jaxase ko léegi loolu loolu yeneen ci ma lay saaf daal di na ci daal di nay eh, eh, eh, ciital ci loolu yaay Safiya loolu la ko ciitale te loolu mu ci Sahih Imaamul Buxaari kon yéen d'accord ngeen ne chartalul chartal euh, kii bi mu tudd euh, gàtt gi loolu du loo xam ne farata kon nag loolu. loolu noonu day wane ne comme que yéen d'accord yéen ci loolu lépp kon loolu yëpp day wane ne yéen mbir mi du farata mbir mi lu ñu sopp rek ah. bi ndax même bi ak digle la waaye yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ci biir digle boobu day luy won ne ndax gis nga benn partie walaw bi sha xam nga loolu bu doon nit dangaa topp digle bi lépp ak xadiis bi texte bi mooy walaw bi day nekk yow kenn amul droit di di di kéetal minimum di ren di lu gën a suufee euh, euh, euh, gàtt le fait que nag moom mu mu ak tàndarma duñ booleeku ab ab soo am meew jaxase ko ay ay ay ay ay euh, nu mu tudd orge boo xam ne dañ koo dañ koo koo dëbb loolu day wan ne lii nii euh, lii nii du farata léegi ak li waa jumóor ne loolu li ko waral mooy ne manifester ak mbégte sant buur yàlla ci liñ la defal loolu nag mu niroog yeneen yépp yeneen façon lekk yépp kon nag ko googu noonu du farata te loolu insha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaye nag sunna la boo xam ne mu akkada boo xam ne nag bu ñu feet dali la voilà mooy bu ñu feet dali la uh-huh. ah léegi bu ñu xamee lool mu am beneen laaj léegi euh, ban jamono lañ mën a lañuy def ciital euh, walla déet xam nga yii nii ne waaye yow saa yi lu muy wax nii ñun xam nañ céetal ci suba gale dama naan la yee eh, defal attention ndax ñun li ñuy def ci aada ñun dañuy en général bu ñuy def ci ay affaire aada nii lañ ko fekkee di ko def julli nag waroo def noonu jullit yow da ngaa war a royukaay bi nga war a teg sa bët sa tout le temps sa action yi boo mënee say noyyi minute kerse bu ne ngay xool royukaay bi. muy alayhi salaatu wassalaam nan la ko doon defe man loolu laa soxla te loolu lañu taabi'in yi bokk na ci ñun ñu euh, yeneen génération yi de ñoom waaw dem di laajte ana naka la yonent bi alayhi salaatu salaam doon ci magum jëmm ànd ak doomam waaye xam nga ne xam na jàpp dafa bëgg xam naka la ko yonent bi alayhi mu xam ko noonu naka la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jullee al maktuuma muy heure julli naka yan heure waxtu yi kañ la ko doon julli ak yan waxtu la ko doon julli waaye xam nga ne kooku xam na ko waaye naka la ko yonent ci maaley saa saa doon defe ñun nag loolu lañ war a esprit boobu lañ war a am paay esprit waaye téere bee wax na ko lii la nga nekk fanatique déedéet xoolal lan la yonent ci maaley saa saa def ci kaw loolu nga koy roy ah. mais jàpp yi nii yëpp lii la mat ni bii wax rek ma topp ci loolu yow ba léegi dëgg-dëgg royoo yonent ci maaley saa saa moo tax. yii nii mu am solo kañ la ban waxtu lañuy lañuy la ciital di am euh, dañ naan la léegi question bi mooy la mooy est-ce que day nekk avant mooy jour bi ñu mayee jour bi ñu mayee takk sëy bi jour boobu dañ koy def wala di wala après wala bokk mooy après takk bi wala dañuy bàyyi bañ waa bu ndaw si sëy bu dee sëyiwul ci jour biñ ko may wala jour bi nga xam ne moom la waa ji accueillir soxnaam heure jour boobu lay doon wala ji wala boobu c'est après bu duggee bu accueillir soxnaam ba pare loolu la ah loolu mooy laaj bi léegi tontu bi mooy que li gën a dëgër insha mooy ne waa ji buy buy buy accueillir soxnaam euh, foofu man na koo def wala rek après ci suba bi par exemple ah waaye du ko def jour bi nga xam ne jour bi ñuy takk jur bi mooy jur bi ñuy takk ñu takk ci jur bi mu def noonu li gën dëgër mooy ne euh, du lool ndax yeneen mooy xadis bi ñu gis sànk bu Seyna Anas bi dane asbaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biha fa daal ma fa asaabu min at-ta'am mu ne yonent mi alei satu salaam dafa xëy mooy nekk koo xam ne ku accueillir la seet bu accueillir boo xam ne dafa accueillir soxna ca suba ga kon waaye loolu mais nag lii du loo xam ne dañ naan par force lii la mooy loo xam ne du farata sax ci dërëm moom mooy ne duñ ne mais am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne non loolu moom waxtu yi bon gudd na nit ki daal mooy xool bu ko neexee bés bi mu takke mu def ko jour boobu ku kon moom daal mooy xool quoi mooy xool mbir yi yaatu na te amaana nag loolu sax mooy euh, amaana loolu mooy sax li gën dëgër que ni amul ñu naan lii ñun nag boo gisee ñun ñun li ñu tàmm mooy euh, waa bu ñu. yóbboo soxna si kër jëkkëram ci suba ga loolu lañ tàmm di ko def mooy ci réew yu wolof voilà léegi bu ñu xamee loolu ñu jàll ci beneen laaj muy woote nag invité nit ñi ci ceeb bi léegi loolu lu ñu sopp la loolu lu ñu sopp la sauf que léegi laaj bi mooy waa léegi est-ce que est-ce que léegi ku ñu invité moom nga ñëw daa nekk farata walla déet mooy koo xamante ne nii dañu ko invité ci céet est-ce que kooku farata la ah mu ñëw fekke mbir mi walla loolu du farata ci moom Hmm? loolu noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute dañoo wute est-ce que ah loolu farata la walla ndax woote bi wax nañ la ne mooy lu ñu sopp la nit ki invité ñi nga xam ne mais nag ñu baax ndax li yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy buy invité bu invité ñoo xamante ne nii du ñu royukaay waaw invité ñoo xam ne duñu royukaay loolu euh, euh, loolu noonu du lu gën waaye na invité ñoo xam ne nag ay nit lañ yoo xam ne ñoom yaakaar nañ ci ñoom xam nañ leen ak mbaax lañ leen xame comme li ci bi aleyhi salaatu wassalaam wax mu ne euh, la tusaaxib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqi moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne laatu saaxib bul àndal bul ànd ak musliman lu dul koo xam ne jul illaa mu'minan gis nga booy ànd booy ut compagnonnage am koo xam ne moom nga naan moom lay def mooy sama xarit wala sax ngay dem benn voyage boo xam ne bu dee ne yow am nga possibilité tànnal tànn ñi ngay àndal na nga ànd ak ku dul koo xam ne ku gëm yàlla la wala yàqul ta'amaka illa taqi te nag te bu mu lekk sa ñam lu dul ku ragal yàlla rawatina kon ñam bu mel nii nga xam ne wane sa mbégte ngir sant sa boroom subhaanahu wa ci yombal gi la yombal nga mën a koo xam ne nit ni yow mu daldi lay yombal ngeen war ànd mu te gàllankoor yu bari manoon na am tax duñ la ko may amaana ñaata ñoo fa jaar mujj amuñu ko ñu ñu gaay naan ñu woŋ leen yow buur yàlla deful lool mu sutural loolu nag nga ko ci sant ah mu ne yooyu yëpp nag rawatina lu mel noonu nga koy def kon nag bul ah, boo ci sant yàlla ci loolu na nga invité ñoo xam ne minimum ñu ragal yàlla la mu ne kon wala yàqul ta'amaka illa taqi te bu mu lekk sa ñam lu dul koo xam ne ku ragal yàlla la loolu imaam abu daawud imaam at-tirmidhi ñoom ñoo ko solo ci xadiis boo xam ne bu xasan la léegi nag buñ xamee lool léegi farata la wuyu si farata la mooy ku ñu invité ci céet farata la nga ñëw wala déet loolu imaam ibn abdul bar al andalusi al maliki rahmatullah na ko noonu imaam al qaadi na ko noonu imaam an-nawawi alayhim dañoo soloo ñoom dañoo toxal ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ këne ci wax këne wuyu wuyu mooy wuyu ci loolu noonu ku ñu invité ci céet loolu farata imaam alxaafid ibn xajar ci alfath bi mu ëndee wax ji muy wax ji dane waqad naqala ibn abdilbar summa iyaad summa nawawi al-ittifaaq ala al-qawl bi wujuub al-ijaaba ijaa al-ijaaba li waliimati al-urs wa fiihi nadar mu ne imaam ibn abdilbar de na ko noon imaam qaadi iyaad ginnaaw gi imaam an-nawawi rahmatullahi alayhi ñoom de toxal nañ ne ak dëppoo ci boroom xam-xam yi que ne wuuyu invitation mariage loolu farata la mu ne wa fiihi nadar waaye nag loolu noonu euh, am na luñ ciy xoolaat mooy le fait ñu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu noonu mu ne loolu ne fiihi nadar am na luñ ciy seetaat ndax du ñépp ci dëppoo comme noonu mu ne naam imaam alxaafis rahmatullah mu ne naam aha kay almashhuuru mu ne mu ne dëgg la naam mooy dëgg la fii dëgg la lay tey almashhuuru li gën a siiw min aqwalil ulama al li gën a siiw ci waxu boroom xam-xam yi te loolu mooy mooy waxu jumhuur sax jumhuurul ulama dañ ne ijaabatu da'watul ursi waajiba illa li udri ñoom dañ ne loolu mooy wuyu invitation mariage farata la ba mu des ci loo xam ne dafa am ngànt moo na imaam alxaafis ne naam ngir ginnaaw bi waxee ne ñoom loolu lañ toxal ne mbiri boroom xam-xam yi dañ cee dëppoo que ne farata la nga wuyu mu ne nag am na luñ ciy seeta ne dëgg la naam almashhuru min loolu mooy li gën siiw ci waxu boroom xam-xam yi que ne farata mu ne léegi nag muy muy muy développer le fait que ah, fiihi nazar ñan ñoo wax lu wuteeg loolu mu ne wa sarraxa jumhuru shafi'iyya wal xanaabila bi annaha fardu aynin wa nassa alayhi Maalik mu ne rahmatullah alay jamii mu ne wa sarbaxa leeral naw ci wax bu leer jumhuru Shafi'iyya li nga xam ne mooy ab majorité des euh, Shafi'i wal Hanabila ak Hanabila yi ñoom seen majorité ñoom daal dinañuy wax ci lu leer que ni farataay jëmm la fardu aynin la wuyu ji ak ci invitation mariage mu ne wa nassa alayhi Maalik te imaam Maalik rahmatullah alayhi loolu la yaxal mu ne nag léegi liy wan ne mooy dëppoo gi mooy am nañu ci génn mu ne wa an ba'd ash-Shafi'iyya moo tax mu ne jumhuur Shafi'iyya bu la nee jumhuur Shafi'i la majorité des Shafi'i mooy kon am nañu waxul lool la majorité des Hanabila kon am na ci Hanabila yuy wax lu contraire moo tax mu ne wa wa an ba'd ash-Shafi'iyya wal Hanabila annaha mustahab mustahabba mu ne jële nañ ci lenn ci Shafi'i yi ak Hanabila bi que ne wuyu ci ma wuyu mariage moom du farata dañ koo sopp keese voilà mu ne wa zakar al-Laxmi mu ne imaam al-Laxmi min al-Maalikiyya bokk ci Maalikiyya yi rahmatullah alayhi moom tuddoon nañ ko fi keroog bi ñuy wax euh, moo biñ naan lan moo tax euh, mooy euh, ci can gu gi na tuuti mooy qiyaas bi imam Maalik defoon ba euh, Abdul euh, Cheikh euh, kii imam Abdullah ne ko imam Maalik tey moom mas mooy yow ni fi nga tiiree sa argument bi tey mooy comme li waa Iraq mi bokkoon ci ñi rahmatullah alayhi que ne qiyaas boobu moom mooy ne am na souci ci qiyaas bi moom moom nag imaam al-Laxmi mu ne rahmatullah alayhi mu ne wa zakara al-Laxmi min al-Maalikiyya annahu al ne mu ne al-Laxmi moom rahmatullah alayhi dane lii nii mooy këni dañ koo sopp loolu mooy mazhabu imaamu Maalik rahmatullah alayhi ah waaye am na ñeneen nag ki mazhab bi ba léegi ñoo xam ne ñoom dañu ne déedéet këni affaire bi farata la mais dañ ne farata la ba pare ne waaye euh, sunna la mooy euh, loolu nag euh, loolu dafa am ci maaliki yi ñuy dañuy waxe noonu mooy ne farataay sunna la waaye nekkul comme farata gi nga xam ne moom lañ yàgg a xam gi ñuy buñ nee farata rek mooy fardu ayni boobu du boobu mais lii mooy fardun boo xam ne dafa feddale ko loolu lañ ci jublu voilà loolu euh, moom la ci jublu euh, lenn ci maaliki yi ñi nga xam ne ñoo wax loolu ah, waaye mu ne ba léegi liy wane ne fiihi nadaram googu kon wax na la lenn ci xanaabila yi ak shafi'i yi ñoom nee nañ dañ koo sopp te imaam Allah mi nee loolu la mooy mazhabu imaam Maalik rahmatullah alayhi mu ne waan ba'd ash-shafi'iyya ba léegi imam al-hafiz ibn hajar ci al mu ne rahmatullah alayhi mu ne waan ba'd ash-shafi'iyya mu ne ba léegi jël nañ ci yeneen ay ci mbooloo ci shafi'i yi lenn ci shafi'i yi wal hanabila ak hanabila hiya fardu kifaya ñoom ñu ne wuyu ji mar mooy invitation mariage fardu kifaya mooy bu fa bu ñenn ñi wuyoo ñeneen ñi jarul ñuy dem mooy du farata ci ñoom ñu dem waaye bu ñépp bàyyeendoo kenn demoon nag bu boobaa nag dañuy nekk ñoom ñépp dañuy am euh, bàkkaar ñoom ñépp léegi nag euh, kon farata ji loolu mooy waxu waa jumhurul ulama ñu ne leen waa léegi waa jumhur seen wax yi këne wuyu ji ci farata la fan ngeen ko teg ñu ne nag xadiis sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy xadis boo xam ne imaam al-Buxaari yi moo ko solo rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ida du'iya ahadukum ila al-walima falyatiha yonent li tax ñu ne bi alayhi salaatu wasalaam moo ne moom euh, bu ñu woowee kenn invité kenn ilaa wa ila al-walima ci ceeb falyatiha na ko dikkal na dem na wuyu te loolu dafa digle ah xadiisu seydna abu hurayra radiyallahu an ah eh, mu ne wa man taraka daawa faqad asa allaha wa rasulahu mu ne moom seydna abu hurayra xadiis boobu muttafaqun alayhi ah eh, seydna abu hurayra ne wa man taraka daawa fekk boo dina ñëw ci façon ndax loolu dani eh, moom Seydina Abu Hurayra ndax imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi dana haddathana Abdullah ibn Yusuf qaala haddath akhbarana Maalik an ibn Shihaab an al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu kaana yaquulu sharru at-ta'aami ta'aamu al-waliima yud'aa lahaa al-aghniyaa wa yutraku al-fuqaraa wa man taraka ad-da'wa faqad 'asaa Allaha wa rasuulahu imaam abdallah abu abdallah al-Bukhari rahmatullah alayhi mu ne haddathana nettali nañu abdallah ibn Yusuf di sama sëriñ abdallah ibn Yusuf daal bi imaam Maalik bu mag boo qaala mu ne akhbarana nettali nañu Maalik kon di Maalik imaamu daal li jëlee rahmatullah alayhi an ibn Shihab mu jëlee ci sayyidina ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi al-A'raj mu jëlee ci al-A'raj an Abi Hurayra mu jëlee ci sayyidina Abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne annahu kaana yaqul mu ne sayyidina Abu Hurayra da doon wax naan sharru ta'aami ñam yi gën a yées ta'amul walima mooy mooy ñam yi nga xam ne euh, euh, mooy euh, yu céet yi yu céet yi lu tax mu ne li tax mooy ñamu céet yi mooy palaay mooy mooy ñam yi ñuy togg ci céet yi mooy façon ñam yi yées waaw waaw lu tax lool mu ne ndax yudaa lahal aghniya da ngay gis gaay bu ñuy céetal dañuy dañuy prier ñi ñi ñi ñi ñi dañuy sélectionner ñi ñuy invité nana ah, c'est un c'est un jour de joie bon je ne veux pas voir voir ici certaines certaines personnes moom comme koo xam ne moom ay ay ay ambassadeur rek lay invité ak borom daraja yeeg Euh, maire bi nga xam ne maire euh, maire yi nga xam ne ñoom ay ay ay ay ay import export bi ci lañ ne di dem États-Unis ku Dubaï rek ñoom laay invité ci jigéen ñi ak ambassadrice yeeg mooy ñoom ñooñu la la tànn ak ministre yu jigéen yeeg góor ñi bu xool ñu mel noonu mooy di trier ñi mi moo tax mu ne léegi mooy ñoom la indi leen nag ci benn hôtel bu mag ñu nekk fa di kii ñu ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy ñu ñàkk ñi ñu kenn du leen te ñoo ñëpp ñu mu xam la ay xaritam nii wow yow je ne veux pas quand ñii bokkuñ ci VIP bi ñoom VIP bi ki ñii ne sont pas very important personnalité waaye man ñooñ laa invité moo looloo tax mu ne ñooñu nag bu dee ñi nga xam ñoom lañuy ñuy def ñooñu mu ne façon ñam boobu mooy ñam bu yées waaye nag wa dañuy woo ñooñu di teg ñu ñu ñu ñàkk ñu teg leen fële kenn du leen mu ne wa daawa képp nag koo xam ne bàyyi nga wuyu si woo wuyu si woo euh, faqad asa allah wa rasula ku ñu woo invité ñëwoo yow xamal ne euh, euh, mu tudd mooy nga yàlla mooy nga ki nga xamante ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne loolu day wane ne kon mbir mi farata la boo ci boolee xadiis bi ñu la wax sànq léegi euh, waa waa farata boobu comme que léegi mooy ne bon jumhur li ñu wax nag mooy li gën dëgër insha allah mooy ku ñu invité. Euh, li gën a dëgër mooy ne wuyu yu nekk faral na xadiis yi léegi mais est am na nag foo xam ne moom bon est-ce naan affaire bi bon farata rek léegi waa léegi man bu dee waa ma invité dama dem mais gars yi réception boo xam ne wuu bon gars yi ay ay moo baar bàyyi ma wuu foofu moom sàngara sa fa coulé à euh, sàngara sa coulé à flot ah. gaa yi kay dégg naa la ñu wàcc ci keesu Kronenberg xaw ma waa jooju ak beneen gaañ bi ñoom champagne ak ñoom ñoom ñoom rouge bi wuu gaa yi gaa yi gaa yi gaa yi gaa yi gaaw lañ génne ay keesi bière laa gis waaye léegi est-ce que est-ce que est la yee yee fii nag dafa am ay ah. mooy dafa am yoo xam ne bu xewee tax na doo dem looloo tax bokk na ci bokk na ci charte yi nga xam ne il faut mu remplir ko ngir nga bañ dem li Seydina Abdullah ibn Mas'ud waxoon mooy li xadiis li Seydina ah, eh, Abu Hurayra wax léegi këne ñam yi gën yi bon yi yées mooy yi nga xam ne moom la ñuy mooy ceeb mais yan façon ceeb la mooy yi nga xam ne dañuy trier sélectionner ñu ñu riche ñi ñu invité leen ñu ñàkk ñu sànni leen fële duñ yëg sax li xew moo tax seydna abdullah ibn mas'ud ne ida xussa ghani wa turika al amarana an la mu ne gis nga euh, bés boo xamante ne nii euh, dañoo seppi mooy tànn ñi nga xam ne ñooy ñi ñi am alal invité leen bàyyi ñi amul dara ñuy ñàkk yi loolu moom mooy ne loolu digeel nañu ñun ñu bañ wuy kon loolu bokk na ci yi nga xam ne mooy tax que ne même li nekk nekk farata farata farata que ne fenn lañ dul wuy ji kon buñ nee charte la rek que ne kii boog lii ba kon farata la du du du du du du du du lool. du ne dañu naan ay aywa léegi ne ñépp dem ak lu fa mën a xew déedéet dafa am ay conditions kon booy benn ngoog deuxième beneen condition buy tax waa ji wuy ji ah mooy ne bu dee mu fekk ne foofu noonu euh, du foo xam ne dañ fay fekk comme yu ñu wax sànq vin bi. yu ñu xaraamal yi jaxasoo bi góor ñee jigéen ñi musique bi tulleeg di tulli di nëkk fële ak yu xaraam yooyu ak yi nga xamante ne nii ñu ne nag comme que dañuy wala ñu ne wala fi nga xam ne fa la ñuy defee réception bi moo xam gaa yi léegi ci ay grands hôtels la ñuy dem wala in euh, daal di jël une famille des des familles wala in euh, daal di luye benn euh, benn sedeps wala yu mel noonu benn salle bu yaatu boo xam ne salle des fêtes ñu ko fay def léegi nag bu dee dañ ne ñoom pour wane ne ñoom ci high class bi lañ bokk même kudd yañ fay servir ak yooyu yëpp day nekk nag ci or na wala xaalis kooku du dem. yow boo yëgee loolu même boo accès ba ci buntu bi gis yooyu da ngay dem sa yoon ndax yow leer na ne tamanoo ko tere mooy yow bu dee man nga ñëw nga xam ne dafay am sax nga ñëw pour tere ko loolu baax na nga ñëw tere ko buñ ko dindiwul nga dem sa yoon en tout cas def nga li la war boo dee manoo ko mooy yow ñëw foofu day xaraam ci yow ndax yaa ngi koy participer wala ak vingt yi ñu fay jafe voilà kon loolu naa wala bàkkaar yu siiw yi rek nga ñëw fekk ñu ngi teg ay chaise teg fii góor ñi jigéen yu jàkkarloo wala ñu teg bi kii ñii toog ñii soluñu dara ñii ñu sol yu gàtt ñii ñoom parfum ñii ba maquillage ba sonn ñee sol ay seen jiin yu fonux yooyu ñuy criss cross seen tap yooyu ñuy wengala façon yooyu nga xam ne non yooyu noonu yaw doo dem wala boo ñëwee ba foofu nga dëpp en tout cas yow defoon nga li la war ñëw nga comme que yooyu nga fa nga dëpp waaw euh. ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la defoon bi invité nañ ko mu ñëw ba mu gisee yooyu dafa dëpp ah. dafa ñëw fekk Seydina Ali ibn Abi Talib lañ invité ah benn waay moo invité Seydina Ali ibn Abi Talib ah Fatima loolu imaam Ibn Abdul Barr mu koy nettali ci at-Tamhid rahmatullah alayhi mu ne dañoo dafa benn waay bu invité Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu léegi Sayyidatu Fatima ne ko radiyallahu anha ne ko bu ñu woowoon Yonent bi alayhi salaatu wa de bu ñu woowoon euh, ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw lekk ak ñun. mooy ñëw ci invitation bi léegi ñu woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba ci buntu bi buntu foofu mu teg kii euh, loxoom ci mooy ci bunt bi mooy mooy mooy porte bi buntu bi day am ay ay euh, ñaari bant yoo xam ne ñuy séq bunt bi ah ci côté mur bi ci bunt bi noonu mu daal di fay gis yoo xamante ni nii en tout cas jaaduwul mooy moom seetlu na ko yonent mi Ali bi ñëwee seetluwuñ affaire bi ndax mbiri bon man nga ñëw fenn yow doo seetlu yenn ni keneen ñëw euh, xam ne jaaduwul mu daal koy dab ne ko yonent mi euh, wax ko lan moo tax mu daal dem mu ne moom euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam comme si dafa dafa dafa bañ a dugg kër goo xam ne dafa am ay ay ay ay dessin mooy ne ci mur bi la gis ay dessin mooy ay ay dessin yooyu mais mooy yi nga xamante ne ni yu ñu jëmmal mu daal dem kon loolu la di mooy ne boo gisee yu mel noonu doo ne ay ay waay non yow même ñëw nga waaye jógeel Kaolack ñëw ba Dakar ngir loolu nga ñëw fekk fa yooyu mais da ngay dëpp soit nga am sa yeneen ñoo xam feneen nga jaar fa doxi sa soxla te seeti leen wala nga jëlaat sa kaar walla sa orel nga ñibbi voilà kon kon loolu noonu ah bokk na ci yi nga xamante ni nii bokk na ci charte yi nga xam ne fokk mu remplir wur ñu ne waa ji moom bu fekk mbir yi day nekk farata ci moom ay ay ay musique ngi feek woo nañ dijee beeg gaayee ngi feek waa yi toppatoon son yeeg ingénieur bi son bi ñëw na gaay est-ce que baaful yi ñëw na yooyu moom nga dem sa yoon voilà kon lool la ba mu ndax yonent mi alei satu salaam moom ba mu ñëwee gis yooyu dafa dëpp te xadis boobu sax imaam Ibn Maaja daal dina koy soloo ak imaam Abu Ya'la al-Mawsili rahmatullah alayhi ndax yonent mi alei satu salaam dane inna fil bayti biñ ko laajee la moo tax da mais dane ndax kër gi dafa am ay rideau yoo xam ne dafa am sitran fihi tasawir te wa inna al malaa'ika la tadxulu baytan fiihi tasawir mu ne daa ndax dafa am lubi dafa am ay eh, dessin yu ci ne te yeneen ci malaaka yi duñ dugg kër gu am yooyu kon ginnaaw kon sélection bi ak yoo xam dañ fay gis munkar yoo xam dañ koy tere ci lislaam am fa eh, loolu day yooyu fekk yooyu tamit day bokk ci tax bu condition yi matul mooy waa ji bu demee day dëppaat am na beneen condition buy tax nit ki du du mooy dem wuyu ji du nekk farata te da te léeg du nekk farata bopp léeg du nekk day nekk farata mu bañ a dem sax lay mujje mooy ne comme waa joo xamante ne nii moom ñépp xam nañ ne moom moom alalam fu mu koy jëlee daga naam dagamul mooy dernier souci ci business bi nag lay liggéey par exemple foo ko wax mooy manoo ko xamal dara mais moom moom yoonam newu ci ay est-ce que am daga naam façon liggéey bu ne suba mu doonu barman di servir sàngara ginnaaw suba nga gis ko mu mu mu muy vannaan foo xam ne ci fee nee lañ koy dugal génn sàngara wala muy dem ci di di di di di di di di di ay papier pour ay prostituée ak yu mel noonu ak ay liggéey yoo xam ne riba beeg yooyu bon or bi ñuy newu ci moom moom l'usure lay dunde ku mel noonu léeg-léeg nag li muy am dagal mais li ëpp moom moom faalewul yooyu ñoom nit ku mel noonu moom euh, bokk na ci yi nga xam ne day tax nit ki du dem waaw ah rek am na yoo xam ne tamit bon yu mën a nekk la mooy yi nga xam ne ñooy tax doo mën a dem àjjumaan yu mel noonu wala comme muy taw taw bu metti wala neeg bu metti boo xam ne yow amoon transport te mbir leer na la yooyu tamit ay ngànt la yoo xam ne dina tax nit ki ah, mën a bañ a dem wala rek moo xam ne man nag wii sa waay man waa ji Dunkerque la dëkk fële ca ca ca Finistère wuu te man laa dëkk ko waa wala Nice bon wax dëgg yàlla nag aw ma paasu dem ba foofu TGV bi mais bi ma xoolee billet bi sa wuu cent quarante euros rien que pour te loolu man moom ah loolu gànt la pour nga bañ loolu gànt la ngir mu bañ a dem waaye tamit bokk na ci yi tax nit ci du dem euh, mooy yow mu leeral ne gaa yi moo dégg gaa yi naan non cette fois-ci dinañ def ceeb koo xam ne depuis que suñu dëkk bii di nekk ma suñu koo dégg mooy yooyu nga xam ne affaire puukarewu la ak yi nga xam ne yow leeralal boo fa demee day indi mooy rien que dem fa dina tax yow loo xam ne farata la woon nga war koo def nga bàyyi ko ndax loolu loo xam ne moo dina feddale ko moo dina nekk farata ci yow que loolu noonu dem foofu wala mu leer ne boo fa demee di nga def mooy di bàyyi loo xam ne di nga def loo xam ne bàkkaar comme mu leer ne ah benn train rek a fay dem wala benn bus te heure bi muy dem heure bi muy dem bon mooy ne avant avant avant kii la avant juste bu ajjuma bi buñ nee dans dix minutes la ñuy la la war a dem loolu yow doo dem yooyu doo dem ah, ah non non mbir mi nekk farata maa ngi nii génn gu ma ma voyage woon sax waaw mais non kon bokk na ci tamit kii nga xam ne day tax yow mu leer ne gaa yi waa ji waa la invité. non moom ñi ni ñi mu leer na ne ay àndandoom ñépp ñooy ñi nga xam ne lekk katu riba yi ci dëkk bi la la boole euh, ñooñu nag wala ñi nga xam ne daal ñoom mooy ñi ginee bon doy waar loolu ci benn façon nga dul demee mooy bu dee ne yow xam nga ni ah ça fait l'occasion gaa yooyu yàgg naa bëgg dajeeg ñoom au minimum ma waar leen ndax kenn xamul fu buur yàlla di di di di di di di di di di defe leer ci ñooñu ñu dégg dëgg voilà dans ce ki mën naa dem ngir saisir occasion bu yonent ma lay saaf fu ne la doon dem moo tax wala yajibu sombatul fus ki al loolu borom Raxdari di wax loolu rahmatullah alayhi loolu du tout le yow bu dee ne leer la ne faasiq bii ma ànd ak moom yow faasiq boo xam ne boo àndeek moom dootul def li muy def naankatu sàngara la moom sàcckat la mais fekk gis na la wala nga ànd ak moom du ko def mais ko est-ce que da ñëw naan wala yajibu ndax borom lax dari ne woon na wala yajibu sobatul faasiq illaa li kii lu dul darura lu dul lu man da comme mu dugg super la euh, oustaz doon wax sàll hafizahullah mu dugg super mu dugg super loolu wax jooju lu ñuy du loolu noonu lañ koy déggee mooy ne bu la leeree ne waa ji faasiq bi il suffit bu ma àndeek moom moom moom day gêné wu yu bari du ko def mais kooku kay ngay moom tout le temps moo gën alors que boo boo ko fi bàyyee mu ne uuf waaye alhamdulilah commencé kooku dañ naan la hé faasiq boobu dee ànd ak moom ndax bañ a ànd ak moom day tax muy tugg ci tuuxa doona kon loolu la mooy ne la fekk bu dee ne yow fañ lay invité ñu mel noonu fa nekk ñu doy waar wala waa ji moom mbokk prostituée yi lay woo ak gaa nga xam ne bon mais bu dee leer na ni yow occasion la pour nga nga yedd leen te amaana buur yàlla jaare fa ñu ñu yi ñu yeewu loolu dañ naa la demal voilà dañ naa la demal ah loolu lu am solo la lu jara bàyyi xel la voilà ah kon yooyu ak tamit ñaari nit woo waroo invité loolu bu boobaa ki njëkk ci ci invitation njëkk agsi ci yow kooku noonu euh, ngay kooku ngay wuyu ah nag ginnaaw loolu buñ gisee lool mooy bokk na nag ci yi nga xam ne sopp nañ ñi nga xam ne ñoom lañ invité buñ ñëwee mooy sopp na ñi nga xam ne buñ leen invité bu ñu ñëwee buñ ñëwee ñu daldi leen dalal leen mooy ndokkeel ñi nga xam ne ñoo leen invité ñaanal leen li nga xamante ne euh, mooy yi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale comme ñaanal leen ne barakallahu fiik wa aleyk barakallahu fiik wa aleyk wa jamaa baynakuma fi xayr par exemple yéen yàlla na buur yàlla barkeel leen barkeel la barkeel sa kaw barkeel sa mbir te ja boole leen ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy lu euh, barke ñaanal leen barke ak tamit loo xam ne muy dund goo xam ne dund gu jaar yoon boo xamante ne nii insha allah ñu amee ci njaboot boo xam ne bu am solo lay doon nekk bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxaw diine ji yooyu sopp nañ ci nga xam ne mooy euh, moom la nit kiy wax barakallahu laka wa baraka aleyk wa jamaa baynakuma fi xayr comme ni mu ñëwee ci xadiis sayna Abu Hurayra loolu nit ki sopp nañ mu koy wax ñaar ñi nga xam ne ñoo leen invité ñi nga xam ne ñooy les mariés voilà baarakallahu laka yal na buur yàlla baarkeel la wa baaraka alayka mu baarkeel la sa kaw wa jamaa baynakuma mu dajale seen biir yéen ñaar fii xayrin ci li nga xam ne mooy yiw xadiis la boo xam ne bu xasan la waa sunanul arbaa ñoo ko solo ba mu des imaam an-Nasaa'i raxmatullaahi ala al kon loolu mooy li nga xamante ne ni euh, moo jëmoon ci loolu sopp nañ tamit ñi nga xam ne ñooy ñëw ñu ëndaale ay cadeau yu ñuy jox comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci xadiis sayna anas radiyallahu ta'ala anhu ta imam muslim daal di koy solo bi nga xamante ne nii moom la sayna anas mooy xadiis bi ñu waxoon sànk waxoon naa la bu gudd la mu ne keroog bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam denc sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha euh, Ummu Sulaym di yaaye moom Seydina Anas da koo jox xays mooy loolu noonu lekk boobu ñu waxoon ñuy tàndarma nga xam dañuy dindi denu denu denu mooy mu ñu dindi noix bi euh, dindi kii bi boog saal bi euh, boole kook ay soow ak yooyu ñu daal di koy jox jox leen ko kado kon boox na tamit kuy ñëw boo ko manee mu bañ a nekk loo xam ne rey tax sax ñenn ñu duñ ñëw bu ñu amul kado joxe duñ ñëw déedéet loolu lu ñu sopp rek la te tamit nit ñi war a def seen aada ñu bañ nag di ci xaar yooyu ma nga xam ne ku indiwul ñu ngi xool lu waaye indi mu indiwul déedéet loolu day nekk ci wàllu mercantile nga xamante ne genre ay kii deful ñu jël kaye di bind yooyu nag moom du lu gën te loo xam ne après day yàq diggante du lu baax loolu voilà